fa yaqulu alimaamu alxaafidu abu zakariya yaxya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshaaficiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil kitaabil adab fil baabil xaamisi wa samaaniin baabu hifdis sirr Ah, kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn eh, li nga xam ne mooy buntu bi nga xam ne moo doon quatre-vingt-quatre di premier buntu ci kitaabul adab ci buntu bii nga xam ne téere bii nga xam ne moom lañ nekk dugg nañ ci kitaab yi gisoon xadiis bi nga xam ne moom la mujj woon a gis ci buntu bi ci njëkkoon di quatre-vingt-quatre bi baabul xayaa'i wa fadlihi wal xassi ala taxalluqi bihi xadiis biñ ci mujj woon gis moo doon xadiisu Seydina abu abu Saïd al-Xudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu léegi mu ne woon waan abi Sa'id radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashadda min al-'azraa'i fi xidrihaa kon nag mu ngi noonee loolu lañ mujj woon a gis tey nag comme niñ ko waxoon ñu war a dugg ci beneen kii bu bees muy bunt bu bees ci téere bii di kitaabul adab mu ne muy chapitre quatre-vingt-cinq muy juróom-ñett fukk ak juróom mu ne baabu hifz sir bokk na ba léegi ci teggin yi ginnaaw li nga xam ne mooy tegginu kersa ay ngëneelam di ñaax nit ñi ñu koy jikkowoo mu teg ci bii baabu hifz sir bokk na ci teggin la bonne conduite ak yi nga xamante ne nii ñooy les con bokk na ci mooy di denc secret waaw <laughs> nit du lépp loo yëg wala lees la wax rek nga tas ko tanaan bon waxuma woon dara non c'est bi nga ma koy wax yow koy am na yoo xam ne jarul ñu naan la secret la koo xam ne ba mu lay wax lim lay wax dalaa woo ci biir mbooloo ngeen wéet mu wax la la may wax nga dem tas ko ba pare naan non c'est que xamoon ah non loolu moom xamaa la moom loolu mooy nit ku ñàkk bopp dëgg dëgg dëgg ak di tay taylu wala muy tay taylu kon daa bokk ci teggin yi nga xam ne jaam bi da koy am ak ay mbokkam mooy ay nit ñi nga xam ne ñoom lay dundal mooy seen secret mu bañ di ko tasaare di ko wasaare waaw kon nag mu ngi noonee mu ne kon qaala allahu mu ne qaala allahu boroom bi nga xam ne kon fii mu tàmbali bunt fii moom bunt bi indi na comme la mu waxoon tàmbalee li nga xam ne mooy aaya yi contrairement ak bi nga xam ne moom lañ génn ci jotaay bii ñu génn te mooy premier buntu bi fii mu def ni mu doon def tàmbale alquran après mu teg ci hadith yi mu ne qaala allahu taala wa awfu bil ahdi idaa wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula voilà wa awfu bil ahdi wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula suuratul israa aaya 34 mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te nee na wa awfu bil ahd ee eh, yéen jaam yi dee leen matal seen kóllëre yi gis nga boo fi jëlee engagement walla kóllëre kenn ngeen am lu leen séq yéen ñaar na ngeen ko matal de innal ahd ndax gis nga kóllëre googee engagement ba nga jël kaana mas'ula lees di laaj la nekk na loo xam ne lu ñuy laaj la yow jàppal ne yàlla laaj na koo pare ndax loolu luy am la waaw engagement yi ngay am kóllëre yi ngay kóllëranteeg nit da loolu ñaara koy def kóllëre bu yow kese benn nit mooy taxaw ci désert bi ne kóllërante naag sama bopp déedéet <laughs> moo tax ah adabu zahirin ak adabu batinin bul fàtte lool ba léegi <laughs> waaw tegginu biir ak sa borom waaye tegginu biti ak say mbokki nit boo jëlee engagement nag engagement yi nag yi ci gën a rëy mooy yi nga xam ne mooy yu baatin yi yi nga jëloon ak sa borom waaw di nga ko jaamuta doo ko dootoo ko bokk doo ko bokkaaleeg lenn waaw mais fii côté secret yi imaam fi mu fi jume mooy coté nit ñi waaw wa awfu bil ahd kon nag dee leen matal seen kóllëre yi seen pacte yi innal ahda ndax pacte yooyu de kaana nekk na loo xam ne mas'uula lees di laaj la al imaam al haafiz nawawi lii rek la fi indi rahimahullah muy indi nag xadis bu njëkk mooy xadis numéro six cent quatre-vingt-cinq mu koy jële ci saxaaba bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis xadiisam ci jotaay bii ñu génn muy Seydina wa Mawlana Abu Sa'id Abu Sa'id lu mu tudd waaw ay <laughs> waaw boobu jàppal kon tur bi Sa'd Malik la ibn Sinan yow Abu Sa'id buñ la nee nu mu tudd rek turam day tàmbalee lan sa da dina am comme Sa'id day am sa ak ayn kon nga ne kon waa kon Sa'd la waaw di doomi Malik waaw Malik moomee lañ la wax moom lañ faatoon Uhud di baayam moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon ko woowe naan ko ibnu shahid yow doomu shahid bi waaw <laughs> loolu la ko doon woowee Allahu akbar ah léeg-léeg mu ne kon wa an abi Sa'id muy hadis kon 685 mu ne wa an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min asharri nnaasi inda allahi manzilatan yawma alqiyaamati arrajulu yufdii ila almar'ati wa tufdii ilayhi thumma yanshuru sirrahaa rawaahu muslimun rahimahu llahu ta'aala kon xadiis bii la jëkk indi ci buntub di préserver secret yi waaw mu indi xadiis boo xam ne secret yi bokk na ci secret yi gën a yoo xam ne ñi ko moom lañ war a euh, respecter di ko di ko di ko di ko denc te bañ di ko divulguer mu ne wa an abi Sa'id mu ngi jële ci bàyyi Sa'id al-Khudri di Sa'd ibn Malik ibn Sinan hmm, radiyallahu anhu al-Khudri Ah, ca Abjur baayam maamam may Abjur ñu ko doon wax xudra moo tax ñu leen di dàkkantele loolee mamarru bani xudra allahu akbar noo Medina li ci neex mooy booy dox gaa yi da romb turi saxaaba yi di dal <laughs> waaw <laughs> léeg-léeg nga romb rue boo xam ne yow saxaaba boo xam ne sax xamoo ko <laughs> eh, ah gis nga kii moom xaaral nga recherche yée gis ne waaw kii moom xaw ma ko woon <laughs> Allahu akbar loolu neex xam nga loolu mooy tax yow yow euh, imagine ñu ne la charian bi rue bi riiwu Seydina Ali la radiyallahu anhu rue bi Seydina Abu Sa'id rue bi Seydina Abu Hurayra rue bi Seydina al-Husayn ibn Ali ainsi de suite non mais dañuy dund nag allah xam nga ne loolu waaye saa yi nag nañ waxante dëgg rek <laughs> bokkul ak ñu romb <laughs> ñu naan <laughs> Allahu akbar waan waaw mamar bani xudra romb côté jumaa yorent bay sa sa la fii mamar rombukaay waa banu xudra allah allahu akbar masjidu bani haram <laughs> mbokki say naa jaabiri oh way masjidu umar ibn al-khattab masjidu ali ibn abi talib masjidu abu bakr <laughs> yooyu moom am nañu ko fii waaw am nañ ko ci monde bi waaw say naa musab fii ci dieu tiere waaw yooyu baax la waaye rii ma sha allah yooyu dafa baax ci di rappeler tax nit ñi di xam ñii ñooy ñan te muy def seen bopp yi waaw ñu xam ne ñii ay modèle lañ ñii mais jël réew mi tong-tongee ko ñoo xam ne ñoo colonisé woon loolu moom moo gën a tee yiis wal iyaadu kon mu ne wa abi Sa'id ah mu ngi jële ci sayna Abu Sa'id al-Khudri anhu annahu qaala mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna a na min asharri ci ñi gina yées waaw ci nit ñi indallahi fa yàlla manzilatan ëllëg yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba kan la mooy arrajulu góor gi nga xam ne yufdi ilal mar'a waaw mooy góor gi nga xamante ne nii day jote ak soxnaam wat tufdi ilayhi soxnaam joteeg moom ci wàllu sëy summa ginnaaw gi yanshuru sirraha mu dem ci ay copain wam wala ay gaynam wala ay xawma lu ñu doon di leen nettali dans les lan la nekke woon ak soxnaam quoi mu ne kii moom bokk na ci ñi yàlla gën bañ yawmal qiyaam moo ñi yàlla gën ñi gën a bonle taxawaay ca kanamu borom bi yawmal qiyaam mu ne rawaahu soloo na ko muslim al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi léegi bu njëkk bi mu ne Ah, mooy ana est-ce que el imaamu muslim kese moo ko solo ñu ne la déedéet hadis bii de sëriñam ak al imaamu ahmad moom jiitu woon na ko ci nako noon ak mbokku taalibeem ñoom ñaar kese ñoom ñoo ko ci eh, ñoo ko ci eh, mooy ak al imaam abu daawuda moo ko ci fekk si waaye al imaam ahmad jiitu woon na leen ci mooy ñoom ñaar ñii imaam ahmad <laughs> seen taalibe seen sëriñ la mais imam Abu Dawud moo gënoon taqaloog imam Abu euh, Ahmad waaye imam Muslim mi taqoo woon nag imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ñoom ñaar yëpp ay imam Ahmad lañ al imamu Muslim rahmatullahi alayhi mu ngi ko ndi ci kitaabu nikah baabu tahrimi ifsha'i sirril mar'a akbar mooy baabu buntu tahrimi xaraamal ifsha'i di siiwal sir sirril mar'ati li nga xam ne mooy secret soxna si wala femme bi mu indi ci ñaari xadis foofu ñaar xadis bi la da koo indi ci ñaari version mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettali ñu imam Muslim rahmatullah alayhi mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Marwan ibn Muawiya mu nekk ñu nettal mooy Marwan ibn Muawiya ibn al-Harith ibn Uthman ibn Asma ibn Kharija ibn Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr Marwan mi surtout Uyayna mi ngi ma doon <laughs> <laughs> <laughs> fi tudd daa bari quoi ah, ah, baax moom c'est magum Fasara waaw ii ibn al-Khattab <laughs> yow laa tontina bil jazia ah. yow Omar looy liggéey nii doomu Xattaab ji doo ñu jox lu doy ah say looy liggéey nii <laughs> Marwan bi sëtam <laughs> radiyallahu ta'ala an Ali Uyayna <laughs> kon Marwan ibn Muawiya an Umar ibn Hamza al-Umari moo ko jël ci Umar ibn Hamza ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab eh, al-Umari al-Adawi al-Madani al-Qurashi rahmatullahi alayhi sëtu Seydina Umar la radiyallahu anhuma anhum wa ardaahum qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Sa'd mu ne kii netama Abdurrahman ibn Sa'd al-Madani al-Makhzumi mawlaahum rahmatullahi alayhi moom moo ne qaala mu ne sami'tu dégg naa Aba Sa'id dégg naa Abu Sa'id di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar boo bële moo doon Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari bokkoon ci waa Khazraj bokkoon ci waa Banu Khudra Seydina Abu Saïd loolu la gën a siiwee alxudri radiyallahu du alxadar yi du alxidir yi du al nangam ak nangam ni <laughs> déedéet yaqulu mu naan qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama inna min asharri nnaasi inda allahi manzilatan yawma alqiyama arrajulu wala arrajula waaw arrajula waaw inna min asha arrajula voilà loolu la arrajula la de <laughs> parce que inna bi moo tax waaw min ashar an-naasi ar-rajula inna la ismu inna la inna ar-rajula inna min ashar an-naasi inda allahi ar-rajulu yufdi ila imra'atihi hmm, wa tufdi sirraha voilà kon loolu lu garaawa garaawa garaawa garaawa léegi al imam beneen bi mu ci eh, seyna imam al sëriñam imam ahmad mu ne rahmatullah dana ko noon imam Abu Dawud boobu bon euh, mu ngi ko jële ci mu ne ndax da moom da ci teg boobu mu ne wa haddathana te nettal nañu Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr muy euh, Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadaniyu euh, Abu Abdirrahman al-Kufiyu al-Kharifiyu muy ibn Numayr léeg-léeg danaan rek ibn Numayr loolu la gën a siiwe Ah, fi daa andi tur bi Abu Ahmad wa Abu Kurayb ak sama beneen sëriñ di Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani al-Kufi sëriñ wa kutubu sitta qaala mu ne ñoom ñaar yim ne ne haddathana Abu Usama nekk leen nettali mooy Abu Usama muy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahmatullahi alayhi an Umar ibn Hamza gëm lañ gis sànq fee an Abdurrahman ibn Sa'd moom itam gis nañ ko annahu qaala sami'tu Aba Sa'iidin al-Xudri radiyallahu anhu yaquul qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min a'zami al-amaanati 'inda Allahi yawma al-qiyaamati ar-rajulu yufdii ilaa imra'atihi wa tufdii ilayhi thumma yanshuru sirrahaa wa qaala ibnu Numayr inna a'zama waaw kon parce que bu dee inna a'zama moom boobu man nga ne ar-rajul voilà na inna waaye inna min asharri an-naasi inda allahi manzila yawma alqiyama arrajula yufdi voilà léegi kon mu ne inna a'zama fii da nekk ginna rëy inna min a'zami al amaanati inda allah bokk na ci kóllëre yi gën a màgg fa yàlla yawmal qiyaamati boo xam ne nit ki dina ko ko laaj ëllëg te bés bu ko sànkee tey moom problème ca kanamu boroomam mooy góor gi nga xam ne day joteeg soxnaam soxnaam joteeg moom ba pare mu xëy wala mu dem di ko di di tasaare li nga xam ne mooy sirrum mu ne Ibnu Numayr nag dana inna a'lama léegi kon ginnaaw bi ñu gisee njàngat bu njëkk muy côté taxrij bi ni ko al imaam Muslim daal di soroowee rahmatullah alayhi ak fi mu ko indi léegi waa ban lëkkaale la am ak bunt bii di wax baabu hifzi sirri bunt bi nga xam ne denc li nga xam ne mooy secret dañ naan lii kay mooy hadis bi moom ci la jëm lii mooy secret yi bokk na yi gën a màgg mooy secret yi nga xam ne ñooy dox ci diggante ñaar ñi sëy ci wàllu bànneexu bi am seen diggante loolu noonu di ko tas loolu loolu secret boobu bokk na ci yàlla gën a bëgg nit ki denc ko loolu nag bu nee góor gi ça ne veut pas dire que jigéen bi moom moom moom euh, elle peut se permettre di dem di nettali ay xaritam naan waaw ba ma nekk sama borom kër nangam ak nangam lii la def lii laa def moom mu def lii nangam di dugg ci daal les détails déedéet ñoom ñaar ñépp ci yem. daa tudd góor ñi nag parce que léeg-léeg bari na ci ay kàccoor yoo xam ne ñoom dàpp nañ pour wane seenum góor mooy buñ demee di nettali seeni exploit quoi loolu ci góor ñi bari na ci ñoom waaw di nettali voilà di wane ne ñoom ils ils ont fait ils ont fait des conquêtes de femme telle ak femme telle ñooñu moom ñooy ñu nekk ci ñu xaram mais même yow bu dee ne ñi nekk ci lu dagan nga xam ne lien euh, marital la ñor waaw mooy loo xamante ni sëy la ñooñu la ñuy xaraamal loolu lan ngay xalaat yow mi nga xam ne moom ay kàccoor te nga nekk waaw di wut ay conquête rek di wër waaw ba pare naan non femme diw naa ko non nangam ak nangam léegi commencé nag di nettali. nga gis yambar yëpp jàpp ne eh, waaye yi léegi loolu yow premièrement yow yu xaram nga ne woon ba pare nga ñëw di ko wax moo tax yonent may saab saab ne yéen kullukum mu'afa <laughs> yéen ñëpp la jéggal yow bàkkaar sax boo ko defee bàkkaar booy nëbb yàlla mën na la koo jéggal moo la yonent may saab saab ne yéen ñépp la ñuy jéggal ba mu def al muhajirin ñi nga xam ne al mujahirin waaw jahara al mujaahirin mooy ñi nga xam ne dañuy def bàkkaar ba pare di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko feeñal waaw yow yow yaa nekkoon la le mbandkat de tous les temps mais toxu nga nekk nga paa ba bàyyi yooyu kenn xamatu la nga toxu foo xam ne ñépp ak mbaax lañ la xamee waaw naan yii paa bi ak bëgg jàkka yii paa bi moom moo ubbi jàkka ji mooy nàngam benn jour xaw ma ban muus moo la piqué moo piqué paa bi paa bi toog ci ay ay jeunes quoi. naan leen mais yéen yéen yéen yéen yéen vraiment yéen yéen daal yéen ba ma ciy tollu eh, may faa nga ne waaye yow <laughs> yéen yéen yéen non yéen xamu ngeen ma mooy lañ ko xame woon mu suula maa doon tas affaire yi fu ma mës a dugg non mais maa doon play booy nàngam yow mbaax gañ la xame woon dem jàkk suul nga ko yow kooku yaa ñëw yaa weer sa bopp yàlla suturaaloon na la foofu kenn xamula woon ci ñàng yooyu nga ñëw daal di ko fay wasaare yeneen way sa saam nag ne yow yàlla moom ñëpp lay jéggal moom def façon yu mel noonu waaw loolu moom yàlla du la jéggal wal iyaadu billah kon secret boobu nga xam ne mooy liy jëm ci wàllu sëy loolu ñëw ko séq ñoom la war a ñoom la concerné concerné wul beneen nit léegi nag boo xamee loolu ci ngay xamee ne kon ñun wolof dañuy fontu mooy le sénégalais nga xam ne buñ mayee ab sëy am ñu naan dañuy jébbale <laughs> la ilaha illallah te gaa yi ñoo ko tay ah ñoom ñoo ko tay xam nañu ko ñoo ko maire yu bari ñoo la ko gën a xam paa yu bari ñoo la ko gën a xam surtout paa yi nga xam ne moom amuñu benn kàddu ci seen kër yor seen kurus noonu di xaddamte ko mel ni ceeli yooyu wal iyaazu billah xam yooyu ba pare di bàyyi yëf yëg maire yi ba pare di tay tay lu te xam nañ ñim demee ah xam nañ lépp waaw naan voilà moom dañuy bés bi euh, nuit de noces bi nañ lal benn sër bu weex voilà fa nga xam ne mooy lal ba ñuy tëdd bu ko defee après ñu jël ko wane ne voilà moom jànq la nangam ak nangam wane ko nag ne nag lool dalee na sargal waaw wal iyaadu billah yow yàlla nee na <laughs> yonent bay saa saam nee na ci dina bon taxawaay fa yàlla yawmal qiyam mooy góor gi def loolu joteeg soxnaam soxnaam joteeg moom mu xëy di ko tas wax naa la nag du góor gi kese bi c'est góor ñi dañ koo gën a aay dañ koy gën a aay léeg-léeg waaw moo tax alxuraan bu naan as-saariqu mooy tàmbalee façon yi tekkiwul ne keneen ki bokk ci mooy ñoom ñaar ñëpp la léegi lan ngay xalaat yéen ngeen d'accord ci d'accord ay mère ak i paa euh, ñëw imposer leen lool ak seen bàjjan xaw ma seen seen tanta ñu naan ah sa bàjjan bi nangam ak nangam ñu woo ko nag waaw. na ko diw bu dee moodu la hmm, tay lay ñëw waaw te kiñ la ndayaleel xaw malan sa doom ji ah tay lay wàcc ak yooyu maire bi jóge ñu daddal ko biee fa mu jóge jërub kaar agsi <laughs> agsi nag di xaar waa ji ñëw ci guddi gi ñu dem maire bi ci yoon nangam ci suba ga nag mu ñëw nag dugg nag fëgg nag ëbb jël kii yi ñu génn nag di wanante nag wala iyaazu billah lu ñaawe loolu nga xam ne léegi nag ñu jàpp ne looloo baax ba ku ko deful ñu lay ŋaññ mais li ci gën yées mooy yéen ñi nga xam ne ñi nga xam ne moom yéen xam ngeen ne lii dafa xaram ngeen di permettre ay mair ak i pas di leen obliger ci loolu yéen a ko tey waaw loolu moom da naan de toute façon <laughs> bu leen sonal seen bopp waaw na bàjjenu toutes les bàjjen du Sénégal ñëw les ndayu gox ak lu leen neex indi leen lu leen neex ñu présenter wallahi du ngeen ci am loolu moom na leen leer ne loolu man da nekk waaw ba mu leer nañ léegi nañ la xas xam nga seen wax seen wax yooyu nga xam ne waxuñu xamul dara lañ moom laa la doon wax naan lool moom du waxu tus moom waaw gars yi dañ lay bëgg dugal ci giraawaali ci loo xam ne lu xaraam la ngay wax ñu naan ah léeg-léeg sax li ci gën a yéeme imaamu dëkk bi lañuy dem seet ngir mu ñëw yedd la yow sunna fii nga nekk wala lii yonent bi alayhi salaam digle nga génn ci waaw parce que ñëw nag di wax ay wax yu fàdd yoo xam ne dara amu ci waaw benn amul bopp amul genn amul cëslaay ci diine du tus seen waxi bopp kese la waaw naan la waaw xam nga moom waajur moom xeer la ah, doom di nen yooyu yëpp waxi kàcc la laa wax ci côté boobu bëgg la cee waxe noonu loolu du wax du dëgg waaw yow alxuraan ci boppam <laughs> eh, suñu boroom la la wax wa wassayna al insana bi walidayhi husna wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ci suratul ankabut suñu boroom ne man maa digal dénk digal nit ku nekk ay ñaari waajuram muy def ak muy def ci ñoom njekk mais loolu man boroom day wax ah, boroom bi ñu bind bind ñu bind suñuy waajur ak suñuy sëriñ ak suñuy lépp ak ñi amul sëriñ seen ñépp mooy wax man maa def ngeeni waajur ngeen leen bi defal njekk di jëfe ci ñoom njekk waaye bés bu ñu yullee seen dayu ko coono def ay effort ngir nga bokkaale ma bokkaale la tudd moo gën a rëy mais mooy lépp loo xam ne mooy yàlla la mais fan lañ jóge ci bunt yi génn dafa war nga topp njiit bi waaye ci loo xamante ne nii wulaatul am di ci loo xamante ne du mooy yàlla bu dee ci mooy yàlla la kenn du leen topp fala sama amul a dégg amul ta wala taa kenn du leen topp doo dégg doo topp yow loolu bu dee ci nga xamante ne dalay forcer am am doole ci yow am nguur am ay pouvoir lala alko lala yonent may saa saam ne kooku bu la digalee lu xaram bañam lan ngay xalaat nga naan ma say waaju ñun ñépp ci yam suñu moroom ne bu buñ la diggalee yulli seen dayak coono ngir nga bokkaaleeg man ci loo xam ne amoo ci xam-xam ndax manoo ci am xam-xam bokkaale mooy lu man da nekk la fala tutihuma bu leen leen toppoo ah. man maa leen ko wax man seen borom gis leen toppee ci loolu naan waajur lañu na leen leer na ilayya marji'ukum ci man ngeen di dellu ku fi dee ci yéen ñëpp ci man ngeen jëm waaw fa unabbiukum bu ngeen ci ñëwee dinaa leen xabaare bi maa kuntum taamalu la doon def ci kaw suuf ku fi mooy yàlla naan sama waajuru ma ko digal lu xaram nga naan sa waajur waaw toppal sa waajur wulaatul amri ki nekk sa kilifa ak ñooñu ci loo xam ne neexu la même bu dee naqari na la mais à condition du mooy yàlla waaw man amarakum bi ma'siyatillahi fala tuti'uhu yonent bay sa sam nee ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp waaw yow nga naan ma ay walla nàngama ki nàngam waxi caaxaan xam ne moom la gaa yi wax daal di woo ustaas bi wala imaamu dëkk bi mu ñëw di di di di di di sermoné aka day waar jigéen bii nga xam ne ak dëgër bopp man daal man man ak bi mu dëgëree bopp bàjjen yi kalaame ko yaay imaam bi nag imaam bi jóge nee waaw yor soccoom di jaay ne moo xam sunna ak nangam ta xamul tus wala day tay taylu wala bu dee xam na ni tay loolu moom moo gën a garaaw ndax fa in kunta tad euh, euh, la tadri fa tilka musibatun fa in kunta tadri fal musibatu a'zam bu dee ne imaam bi xamul moom loolu musiba la bu dee nag dafa xam di tay taylu ba pare ci kaw loolu bu bëgg def loo ndaw sii parce que ay waajuram ñoo bëgg mu def lu xaram moom mu leen di conforter lool di ñëw di di discours femme bi ngir mu def li ay waajuram te muy lu xaram kooku moom fal musibatu musiba bi foofu la gën a tee ñàng moo tax ñun dañoo mën a caaxaan caaxaan daa bari ci ñun waaw parce que lan am mumbaay la walla daa nekk loo xam ne daal aada la joo xam ne mais ma ne aada ju dëkkoowul ak dund euh, diine dañ koy teg mais daa am njariñ léegi dañ ciy am bàkkaar toog yow yaa ngi dugg ci sëy boo xam ne noo ko commencé mooy yàlla waaw moo taxit sëy yu bari du du du du barkeel waaw yéen ngeen di commencer seen premier jour bi ngeen di gisante en tout cas bi ngeen nekke bi leen mayee seen première guddi li ngeen def mooy def lu yàlla xaraamal te yaa ko tey moo ñi xamul moom ñooñ waxuma leen ñi xamul dañ leen di xamal waaw am na ñoo xam ne dëgg la def nañu ko bés mais dañu foogoon ne loolu dara newu ci parce que gars yi dañ koo miin mais buñ demee ba ci biir yëg ko ñoom dinañ rëccu rëccu koo xam ne yàlla xam na ci ñoom ne bu ñu ko xamoon avant doonuñ ko woon def ñooñu moom seen loolu ñu defoon muy bàkkaar borom bi mën na leen ko soppil euh, euh, euh, lu baax ulaa'ika alladhiina yubaddilu llaahu sayyi'aatihim hasanaat ñu tuub tuub ju sell yàlla xam ko ci ñoom ñooñu ñooy ñi nga xam ne yàlla maa xam bi fadlihi day soppi seen yu ñaaw yuñ defoon def ko ay yiw mais ngay tay tay lu xam affaire yi ñuy wax walla am na ñoo xam ne sax ay usaas lañu wala ay jàngalekat lañ ñoo ko gën a xam waaw waaye comme que femme bi ñu bëgg takk femme bu tam bokk ak nangam yii yooyu ay maire yu compliqué yooyu maire driyanke yooyu maire nangam yeeg yii ñooñu mu maslaaw ak ñoom ba d'accord ak ñoom loolu quoi wal iyaazu yow yow la yàlla takkal <laughs> li boroom xam-xam yi naan <coughs> bul jël seenu euh, sa seenu or di ko sànni ci géttu mbaam yow yaa ko def waaw kooku moom yow noonu nga def waaw di laamisoo wanteeg di maslaa wante ci loo xamante ne lu xaram la wal iyaazu billah mudaahana loolu mooy mudaahana raggalante gannaaw ci ay caaxaan ci lu xaram waaw waaw yow yàlla ne loo yonent way saa saa am ne ki gina bon taxawaay ca kanamu yàlla yawmal qiyaam mooy ciy def loolu di di di wane secret boobu meer yi jël ab sër bi wane nii waaw di wane ne waaw ñoom de jànq la léegi nag ñu ñëw nag war koo féliciter nag ndaw si ci am féliciter mooy yàlla ngay félicité waat moo tax ñun dañoo feebar waaw dañoo feebar waaw loolu moom bu la ko kiiwee ñuy dëgër dëgër lu bopp yow sawaay nga xam ne gaa yi nii lañ mel bu dee moom Europe nga ne wala feneen wala sax biir Sénégal yow de toute façon euh, loolu nag il faut ñaari côté yi femme beeg waa ji dëppoo ci loolu contre seen seen seen bàyyeeg lu ñu wax après nañ la may nañ la rëbb buñ la rëbbee dara du dala ah. ak tàngal nga sa xolu yaay ma na tàng non boobu moom na tàng moom na tàng jër léegi lan da ngay léegi loo bëgg gërëmal sa yaay kan <coughs> yéen fi naan laxdar yi yéen ko jàng walla laxdar yi mooy de nangam ak nangam est yaakaar nga ne di nga am ridar ridallahi di nga ko amee ci fi ridar rabb ut ngërëmu yàlla ngërëmu jaam ci kaw di merloo yàlla loo ngay def mais daal loolu xellu na est-ce que na jaam yëpp mer na jaam yëpp mer y compris tes parents bu dee de loolu muy ngërëmu yàlla voilà ci teggin nga leen koy waxe ne leen ah dégg yàlla loolu moom yoneen saa saa da koo tere quoi l'islam da koo tere yàlla yow mi ah sa bàyyeeg yooyu da nga leen a gën a xam te ñoo ñoom ma ne yooyu yëpp bu ñu waxee pare nga ne man waxuma sama waxi bàyyi ñi ngeen tudd yëpp waxuma seen wax man dama ne yonent bay saa saam da koo xaraamal man lool moom duma ko def waaw léegi mu leer sa meer yi boo tàmmee ñoom ay maslaawaki ay nooyal yenn nooyal yi ci yoo xam ne dafa xaram dañuy jàpp ne dañuy ñëw dañuy jàpp ne yow moom dañoo war a ñëwaat rek jaaraat sa kaw non non non naan non non loolu moom man da nekk léegi bu ngeen dëppoo yaag soxna sax jar na ko sawaay jour bi ngeen war a gise ngeen dem hôtel euh, boo ko yëgal kenn waaw doo yëgal kenn mu jóg dem ngeen dem ngeen daje benn hôtel ngeen jël seen kii chambre foofu mu jeex voilà voilà léegi nag buñ ñëwee di leen waaw eh, nangam ak nangam def la tong-tongal ma ne dara fii nañ la tong-tongal dara du la ci fekk daraa la ci du fekk waaw c'est que seen intérêt yàqu te te te te na yàqu yàgg yàqu parce que lu yées la lu bon la lu alxuraan xaraamal lu yeneen tamit saa saam xaraamal ñu bëgg la cee dugal na seen eh, waay na na tas na yàgg a tas seen yaakaar bu dee looloo doon yaakaar gi c'est ça non moo tax ñu fi caaxaan yooyu ay affaire caaxaan moom la yeneen tamit saa saam di wax nii ma ne eh, saa gis nga kilifa allahu huwal wali laa wax. waaw naan kenn du kenn du mooy si kilifa ma ne non kooku <laughs> li Seydil Haaji Maalik wax <laughs> radiyallahu anhu mais euh, ku fi amul kilifa gaa yi naan ku amul kilifa saytaane di sa kilifa mu ne attention de <laughs> wax jooju du loolu ah kilifa nit du nit du nit de loolu mooy ko yàlla nekkul sa kilifa la voilà aw kamaa kaala waaw mu ne loolu te wax na dëgg waaw allahu huwal wali <laughs> waaw léegi leen def naan ñun Maodo lañ gëm ma ne la waaw aywa ayca nañ ñëw ci Maodo <laughs> yow man ngeen ne seen lu saltel yi ñeme ngeen ne Maodo leen ko wax <laughs> yàllaa woon ah ah bu ngeen bàyyi seen caaxaan yi ñun sëñ Babacar lañ gëm dañoo sëñ Babacar ñun de sëñ Fallou lañ gëm après gëm leen gëm leen lu leen neex laa wax mais man doo ma jëlee li ma la wax waaw. convoquer ku la so allahu huwa fallahu huwa alwali waaw kooku mooy kilifa di kuñ naan ko amul kilifa mooy ku yàlla nekkul sa kilifa saytaane ji sa kilifa mais bépp mbindeef bu ñuy wax mu nekk sa kilifa ci kaw mooy yàlla kooku moom en tout cas ci domaine boobu noonu moo fa taxawal saytaane waaw moo fa taxawal saytaane te boo ko toppee mooy bàyyi nga kilifteefu yàlla yow nga nga nga xotti waaw mu leer nañu yow nga xam waxuma ki xamul dara mais ki xam ba pare di nangu ay juhalaa di la ji tas moom na bàmbaroon wax te tas euh, euh, euh, addina bi bokk na aaxiru zaman li koy wane eh, eh, eh, mooy mujjantelu jamono ah taqdimu di jahlin wa taxirul alim jël ab aji réeraakoon koo xam ne xamul dara ñu teg ko ci kaw lu ñëw moom lañuy ñuy laaj xalaatam moom ay dëfam ay waxam la topp ay kiiwam alors que ki xam ñu teg ko fee parce gone la parce que nangam la yéen yéen ko yóbbu mu jàngi li say Oustaz Khalil doon wax rahimahullah Khalil Lo hafizahullah <laughs> Cheikh Khalil Lo mu ne mais euh, buy joxe ci euh, moom dafa mën a joxe misaal quoi mu ne <laughs> ki nga xam ne waajur yi nga xam ne dañuy yóbbu seen doom ci daara ji ñu jóge fa jàngi alxuraan jàng lool jàng xam-xamu diine dem léeg-léeg sax ñu yóbbu ko mu ne jàngi ci euh, xam-xamu diine ba ñëw. ba pare mu ñëw ne leen lii baaxul te ñoom ñoom ñoom ñoom ko yóbbu ñoom xamuñu ñu ne ko doonoo mu ne ko xam nga ku muy nirul mooy ci nga xam ne danga nekk ci benn néeg benn kër boo xam ne mur bu gudd fa nekk yow boo taxawee mënoo gis li ci biti nga ne nga woo doom ji ne ko kaay nga tëngoom ko teg ko ci say mbagg ne ko xoolal ci miir bi mu xool ci lay xew sa ginnaaw mur ba mu ne nga ne ko loo gis mu ne la man de gis naa ah am muus muy jàll nga ne ko waxoo dëgg de xam nga ne gisoo muus mais te yow yaa ko tiggoo bu la nee muus mi dem na am na nag benn benn sareetu mbaam buy jàll buy ñëw nga ne ko waxoo dëgg de xam nga ne gisoo sareetu mbaam te yow yaa ko tiggoo yaa ko yóbbu fa muy mën a gisee yow mënoo gis moom muy gis mu ne la lii daa gis nga ne ko gisoo <laughs> mu ne loolu la nan ngay jële Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu aaxiru bokk na ci mandar ngay mujjantelu jamono mooy dañuy jiital ñu xamul dara waaw ba pare ñu xam ñu ñu relégué leen au clan grec teg kenn du leen faale kenn du leen déglu bu ñu waxee ñu ne noppil yow gone nga wala yow noppil doo nangam bu dee yaa leen mag nag mooy dañ lay classé waaw dañ lay classé dootuñ la boole ci dara dootuñ la yëgal dara daal di lay parquer fee parce que dañ naan sawaay moom moom moom moom daa ñàkk ci teggin daal lay ut ay sobriquet yoo xam ne moom lañ lay utal mais euh, nangul nangul loolu lépp ay pexey saytaane la ngir euh, nga ne bon man nag comme que bëgguma ñu naan ma damaa ñekk teggin naa duggaat ci mbooloo mi rek def li ñuy def boo ko defee alko de boo koy def di alko kon loolu lu ama am solo la lii yonent bari saa saam bi wax waaw lii lu am am solo la ki gën a metti la ki gin a bon le taxawaay yowmal qiyam mooy waajooju wax naa la nag waajeeg ndaw see ci yem waaw dem ci say copain say xarit say copine say kii naan sama meilleur ami voilà alors voilà votre nuit de noces là comment ça s'est passé nga ñëw di dugg ci les détails yow moomu la la yàlla wax yow moom la yonent saa sam wax waaw waaw léegi loolu la